yal nañu ko boroom bi nangul amin kon Seydina Omar nag radiyallahu anhu loolu la ubbee bu waxtaanam après mu ne discours boobu rek mooy bii gis nga discours boobu Ibn Abbas di wax mooy bii mooy bii Ibn Abbas daa nettali lu ci bari kii am lu mu ci nettali beneen côté ñoom Seydina kii nu mu tudd euh, Sa'id ibn sangu tabi'in yi Sa'id ibn al-Musayyib radiyallahu anhuma moom itam nettali na ci benn baat waaw Ma'daan am na lu nettali Seydina kii Amr ibn Maymun moom am na lu nettali moom bi ñuy faat Seydina Omar voilà mais bu dee discours bi man nga ko amee ci Seydina ibn Abbas comme nii radiyallahu am na lu wax fii Ma'daan bii hadis bii ñu nekk ci Riyad bi te ñu ngi ñëwaat sa Muslim dañ la wax rek mooy xutba boobu lañ bëgg commencer début bi nga gis voilà Seydina Omar après. mu met en garde loolu ginnaaw loolu mu ne boroom bi tabaaraka wa taala dafa yónni Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam si dëgg yónni ci moom téere bi wàcc ci moom téere bi amoon na ci aay yi nga xam ne moom la boroom bi wàccoon mooy aayatu rajm yi nga xam ne mooy wax loo xamante ni nii dafa sangewu ba pare daal di njaaloo ñu xaañ koy xeer bam faar mu ne yeneen bi saa saam di def na ko am na ku mu daloon wala ñu mu daloon yeneen saa teg leen àtte bo ci gannaawam def nañu ko ñun ñi ko wiwtu ci damay ragal nag bu jamono soree te wallahi lam noon ragal am na waaw alaysa huwa almuhaddas kama kama qaala bihi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est du moom mooy bokkoon ci ñi nga xam ne ñoom la borom bi di wal ay xam-xam di leen déey ay ay xam-xam ci yoo xamante ne te duñu yonent ah kay gis nañ ko ci Riyad bi innahu kaana minkum min bani israil muhaddathuun waaw min ghayri an yakunu nabi anbiya fa in yakun min ummati ahad aw wahid fa Umar Allah am na ñi leen jiitu woon ñoo xam ne borom bi da leen doon mooy mulhamuun ay xeetu xam-xam la leen borom bi doon yenkiwal ci koj koju yàlla borom bi ak koju yonent ba ñu dundal waaw mu ne bu ñàkkee bu doon sama xeet am na kenn rek koo xam ne manul woon a ñàkk mu am Omar lay doon wala mu ne bu Omar day bokk ci ñoom mooy te ñoom ñoo ci ëppale xeetu yoneen saa sax ëppale fu banu Israël ci lool waaw ala nabiyina wala Israël afdalu salaatu wassalaam mu ne loolu mu doon ragal am na ñaata nit ñooy taxaw naan non atte yi amul di bañ xadiis comme que sax na ci xadiis yi te alquran aaya la woon ci alquran comme li Seydina Omar jàng fii ci xutba bi waaw boo xam ne dañoo nasax njàng mi waaye àtte bi des damay ragal ay nit ñëw bu jamono yàggee ñu taxaw naan gisuñu ko ci aaya bi yàlla bi aayatu ràññi loolu àtte boobu waaw bu ko defee nag ñu bàyyi àtte bi yàlla daal di sànku farata goo xam ne borom bi moo ko wàcc waaw waaw mu te loolu daal dëgg nekkoon ci téere bi yàlla bi ngir góor ak jigéen ñépp bu dee ne preuve bu leer naññ feeñ na wala ñoom ñu reconnaître wala ab ëmb jóge ca waaw waaw mooy aaya ba doon wax allah targhabu an abaikum fa innahu kufrun bikum an targhabu an abaikum aw mooy di dévérité say bàyyi naan voilà loolu ak xeetu euh, weddi la ci yéen mooy euh, la yeneen saa saa waxoon bokk ci nga xamante ne an yantami ar-rajul ila ghayri abiy waaw waaw nit ki di askane la boppam ci koo xam ne du baayam léegi nag mu teg leen ci ne leen yonent bi saa saa waxoon ne la bu leen ma tak takal la tutruni kama utriya Isa ibn Maryam wala ci yeneen riwaay kama utrati nasara Isa ibn Isa ibn Maryam bu leen ma tag tagal mooy naan da ngeen may tagg parce que maa yonent bi alayhi salaam may ndawu yàlla ngeen may tagg bi ma tagg bi ma tagg naan da ngeen may tagg ba jox ma loo xam ne nag yàlla la ñeel bu leen ma ko kenn def comme li nga xam ne noonu la nasaraan yi chrétiens yi def Seydina Isa ibn Maryam nan lañ mujj def ibnullah wal iyaazu billah bu ma ko kenn def man yonent bi alayhi salaam waaye wax leen abdullahi wa rasuluhu waaw moo tax nit waxul lu ëpp yonent bi alayhi salaam lii xanaa du moo ko wax abdullah wa rasuluhu te loolu mooy li nit di dul dugge ci l'islam kon loolu lu ko gën a rëy ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa loolu mooy clé dugg ci l'islam loolu lan moo ko gën a rëy yonent saa wax ñu leer nga ay gay bàyyi ko fi waaw di ko wax naan moom daanaka moom moom moom yonent bi salaam daanaka gaa yoo xam ne jàpp ne nag ñoom ñooy ñooy waaye kooku wax ci yeneen saa salaam ma ne loolu amul solo waaw na wax loo xam ne dëgg la ak loo xam ne moom la ñu yeneen saa salaam wax bu ñuy wax nañ wax loolu waxuñu nañ yem ci abdullah wa rasulu kese non mais ak léewal ci loolu nga bañ a génn ci cadre boobu loolu la lay wax mais jël loo xamante ni boroom bi képp la ñeew nga askane la ko yonent bi sa alayhi wasallam taaka koo yàgga dàq waaw ba gaa yi ñëwee di door a tuub naan naan anta sayyiduna mu ne ko mu ne leen mukk inna sayyidallah waaw <laughs> yéenay sama sang mais xam na li tax mooy xam na gaa yooyu buñ ma soon wax sang lan lañ ci jublu te lañ door a tuub mu bëgg nit lool seen xol ne leen mukk sang ak sayyidu kooku mooy Allah te pourtant moom bien sûr mooy sayyiduna rasulullah alay abdal sa saab mais ñoom dañuy dóor a tuub am xam ne ñii sang lan lay doon tekki ci ñoom ak tamit lan lañ ko mu bëgg dindi lool ba mu set ba yàlla ci seen xol yi léegi bu leen neexee wax leneen bu boobaa du ñu jaawale borom ak jaam ak kumman di doon walaw kaana al mustafa salawatullahi wa salaamuhu alayhi waaw xanaa moom waxul ne ana sayyidu bani adam wala faxr <laughs> mu wax feneen ne man maay sang doomu aadama yi te loolu waxuma ko ngir puukaru aadamu wa man duunahu tahta liwaa'i yawm al-qiyaama sayyidina aadamu alayhi salaatu wassalaam ak ñi nekk ci ronam yëpp ci yonent yi ba ba ñoom ñëpp ci sama ronu drapeau la ñuy nekk yawm al-qiyaama kon kooku mën nañ ne ko sayyid waaye te ña koy wax ñooy ñan bu shirk naru la dugg ci biir waaw kon la tot la tutruni kama atrat an-nasara Isa ibn Maryam wala kama utriya Isa ibn Maryam radi alayhi salatu wassalam alayhim as-salatu wassalam léegi nag <laughs> léegi euh, Seydina Omar radiyallahu anhu mu ne après jote na ma ci yéen ay nit ak aji wax naan nangam ak nangam bu Omar faatoo diw ak diw laay jaayante waaw ne leen nag bu leen waru que ne le fait que ñu waaw jaayanteeg Seyna Abu Bakar voilà bon ba muy tàmbali c'était pas comme ça c'était c'était compliqué mais après dox na kon nag man damay jaayanteeg diw même si sa compliqué compliqué au au début après on va ah waaw mel ni noonu la demoon te day këri waaw après Seyna Omar fàttali leen bi Yonent bi alayhi salaam génnee àddina situation bi ni mu demee woon voilà ñoom ñi ñu ne ci Yonent bi xool. ne kër yonent saa saa nan la ñuy def ngir denc ko ak tamit yooyu waaw am benn waay bu taxaw fële ci yeneen riwaay ñoo ko leeral ne leen yee di woo muhaajiruuna yi fekk ñuy njàq Seydina Omar ne ko yow woo ñuy woowee ñun ñu ngi am préoccupation nga ñuy woo mu ne baax na wóor na maa ngi leen di woo ngeen bañ maa faale seen mbokk yi ci lamsaar daje nañ saqifatu bani Saa'ida nee nañ ñu ngay fayu xalifa wóor na bu ngeen gaawul fitna mooy xew ci bi. ah Seyna Omar Seyna Aboubacar ne ko acca kon amatul ñu toog ñu jóg moom Seyna Abdourahman eh, Abou Ubayda Amir ibn al ñu dem bañ demee fekk benn waay bu muuru ci seen biir bu sangu ñu ngi toog nekk foofu ci ba Bani Sa'ida bi nga xam boo demee Medina léegi ñu ngi koy rénover foofu xaw ma daal bon war na war na jege pare léegi. Hmm? Eh, léegi <laughs> voilà saa kii ne afdalu salaatu kër seen sang. Sa'd ibn Ubaada nekk moo muuroon noonu ñu ne mu ne ñu agsi ñu wéwee ñu ne mais ku muuru nii ñu ne Sa'd ibn Ubaada lu ko dal daa feebar léegi waa Lamsaar fekk ñu ngay jéem a di waajal di jaayante di fal kenn ci ñoom Seydina Omar dem bay wax nee na Seydina Aboubacar ne ma bul wax waa Lamsaar ne yéen bon yéen ñun ñoo leen fat ak nangam euh, ñun euh, yoneen saa sam génn àddina dañuy fal xalifa waaw léegi nag Seydina Abu Bakar daal di wax ak ñoom Seydina Omar ne la ma doon waajal ngir wax Seydina Abu Bakar wax lu gën fuuf te gina dal li ma doon wax parce que man daa wax sax lu gën baax li ma doon yaakaaroon ba pare ci dal boo xam ne man bu ma ko waxoon du ma dale noonu <laughs> après nee na bi bi waxee pare am benn waay bu jóg ci ñoom ne bon xool leen man maa leen di kii quoi ana judayluhal muhakkak waaw wa uzayquhal murajjam ne mooy daal ci gàttal non léegi man maay dinaa leen jox idée boo xam ne bu ma ko waxee yéen ñëpp ci d'accord minna amir wa minkum amir muhajiruna yi dañuy ñun lamsaar dañuy fal ab jiit ah ab xalifa yéen muhajiruna ngeen falu xalifa muy un pouvoir bicéphale léegi Seydina Abubakar wax ak ñoom ah gaa yi léegi nag bi coow li baree bari Seyna Abu Bakar leen la wax loo xam ne Seyna Omar nee na man nag loolu laa mu wax parce que bi waxee ba ne ba ma leen xam ngeen ni mbir mu jóge ci Quraysh dégg ngeen yeneen saa sala waxal umara min Quraysh fàttali leen loolu bañ indi après mu ne man nag gërëm naa kenn ci ñaar ñi yëkkati fekk <laughs> Seyna Omar ne man maa ngi woon ci benn wetam Seyna Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah ci benn mu yëkkati su ñaar loxo ne kenn ci ñaar ñi Seyna Omar ne bañ laa wax <laughs> kenn yow man. man moo tax ci discours bi ni mu ne leen man moom ñu dóor sama doq ci loo xam ne defuma ci dara ray ma man Omar waaw pendre ma ci loo xam ne defuma ci dara dóor sama doq jaasi moo ma gënal may jiite ay nit ñoo xam ne Abu Bakar Abu Bakar a xanaa yàlla def jamono ñëw sama xel wul wëlbatiku waaw waaye moom xalaatuñu ko après mu tàll ne ko tàllal sa loxo yow mii la ñuy jaayanteel coow la bari nit ñi ñëw jaayanteeg moom waa kër ga ñu dem ci jàkka ji nit ñi jaayanteen moom après nag ah <laughs> loolu la leen euh, nettali après nag ne leen nag euh, li tax sax ñu jaayante ci saa teg Seydina Abu Bakar foofu mooy doon ragal xamoon nañ ne bu ñuy dem gaa yooyu waa lan sax jaayante kenn waaw bañoon fitna xew boo tax ñu ne woon nañ jaayante ak Seydina Abu Bakar foofee am xila xalifa ñoom it ñu d'accord ci ñu ñëw ci jàkka ji waaw. <laughs> waaw léegi nag mu mettre en garde ñu doon xalaat noonu ne képp koo xamante ne daa jaayanteeg benn waay boo xam ne amu ci amul consultation ñi ñu war a ñi war a fal ak ñooñu ba pare ak ñi ñu war a fal ñooñu kenn du leen ci topp moom kenn du ko ci topp ak kañ tal ak kañ kañ xam ne moom lay jaayanteel. avec discours boobu ci biir discours boobu nag ci bii bii nii ci la maadaan côté bi bi nettali ci ngay gis ne Ibn Abbas daa tënk mbir mi léegi ci la doon wax ne ah, annahu ka wa an Umar ñu sahih imam Muslim radiyallahu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a mu ne kon xataba anna Umar ibn al-Khattab xataba yawm al-jumu'ati léegi tënkal naa la d'une façon plus ci ci koo xam ne saxaaba la di doomi saxaaba Abdallah ah. min bayti rasulillah ahli bayt nettali loole alayhim ridwanullah mu ne anna Umar ibn al-Khattab ma'dan moom de xataba xutba na yawmal jumaati bésum ajuma fa zakara nabiyallah mu tudd yonent ba lay saa saa mooy julli ci moom ah wa zakara mu tudd Abaa Bakr mooy li Seyna kii doon wax sànq Omar ci hadis Ibnu Abbaas bi ñu gis ci Imaamul Buxaari qaala mu ne inni ra'aytu bokk na ci discours keroog bi loo xam ne Ibnu Abbaas ko fi mu ne maa daan ne Seydina Omar dane inni man de ra'aytu damaa gis moo ci gént damaa gént ka anna diikan naqarani salaasa naqaraat kenn du wax naqaraat salaasa naqara naqran waaye naqaraat bu dee pluriel ndax euh, fi'l thulathi euh, sa salim la voilà kon mooy damaa gént gis mel ni dafa am benn ganaar boo xam ne dafa ma cof ñetti cof wa inni taman Umar laa uraahu yaakaaruma illaa xuduura ajali kene loolu sama sama àpp moo jege parce que en fait Seydina Omar en ak faatoom du lu lu ko bett dëgg-dëgg waaw du lu ko bett bett dëgg dëgg dëgg waaw parce que euh, kii euh, al imaamu Maalik al rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu waaw ah. ah. day jëlee ci Yahya ibn Sa'id wa ah, al-Qattan de al-Ansari mu jëlee ci Sa'id ibn al-Musayyib mu ngi ci Muwatta Imaamu Malik Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar mooy Sa'id ibn Musayyib biñ doon sangu taabi'in yi léegi mu ne bi nga xamante ne Sayyidina Sa'id ibn Musayyib mu ne Sayyidina Umar aj bi nga xam ne moom la mujjee aj bi nga xam ne ci lañ jógee Makka zaadahallahu tashrifan di ñibbi délégation bi amirul mu'minin Umar ibn al ak seen taalibe ñu ñibbi nee dafa ñëw dafa yësal al abtax al abtax ci biti Makka noonu après mu daal di dajale benn benn dajale ci suuf si def benn benn comme jël suuf si dajale ko ngir loo xam ne ngi lu mu mën a tëdd waaw looloo doon ñege naayam <laughs> waaw léegi après daal di bi mu ko defee noonu sànni ci ci kaw suuf soosu lambaayam benn ci làmbaayam boo xamante ne bi ci kaw sànni ko noonu ngir man cee tëdd après nag mu jaaxaan tëdd waaw tàllal loxo yi ci asamaan naan sinni wa da'ufat quwwati wa intasharat ra'iyati faqbidni ilayka ghayra wala mufarrit voilà nee na Seydina Omar bi mu tëddee noonu mu ngi yëkkati loxo yi naan allahumma isa eh kabirat sinni samay at bari na mooy mage naa soixante-trois ans comme yonent bi alayhi salaatu wassalaam allahu akbar waaye comme Abu Bakar radiyallahu anhu mu ne ko wa da'ufat quwwati te sama force ma ma amoon kattan gama amoon ey saa borom wàññeeku na wan tasharat ra'iyati te ñi nga xam ne ñoom nga ma sàmmloo bi ma defee ma jiite jullit ñi tasaaroo nañ jullit ñi tasaaroo nañ ñun ñépp man nga koy laaj ndax man maa leen war a sàmm ah borom bi tabaaraka wa taala faqbin nii maa ngi ñaan man Umar nga jël ma ilayka indi ma ci yow borom bi jël ma faat ma ghayra mudayya te boo may jël yàlla na bu ma nekk koo xam ne lii nga ma sàmmloo muy xeeti yonent bari saa saam dama koo sàggane dama koo doyadal walla mu farit ma ma ma am ak gàttañlu ci li nga xam ne moom laa waroon a taxawee ci loo xam ne mooy li yëwénal seeni mbir kama tuhibbu comme ni nga ko bëggee borom bi tabaraka wa léegi mu tëdd après bi mu jógee ñu daal di continuer seen yoon daal di dem Medina ala saakine afdalu salatu wassalam Sa'id ibn al-Musayyib tamit indi na ci discours bu bii Ibn Abbas indi na lu ñu indi nañ xool Sa'id ibn al-Musayyib après nag ñu arrêté yooyu yëpp daal di àggale nag maadaan <laughs> li mu xam ne moom discours am ndax ci lañu ne Seydina Sa'id ibn al-Musayyib mu ne keroog Seydina Omar daal di fa xataba an-naas mooy àjjuma bi lay wax bi Ibn Abbas doon wax radiyallahu anhu ndax jàkk ji daal lay santal fa qaala mu ne yaa ayyuhan naas qad sunnat lakum as-sunan wa furidat lakum al-fara'id wa turiktum ala al-wadiha illa an tadillu bin-nasi yaminan wa shimala mu dóor loxo yi wa daraba ihda yadayhi ala ukhra des nii waaw thumma qala iyyakum an tahlaku an tahliku wa an ayati ar-rajm an yaqula qa'il la najidu haddayn fi kitabillah faqad rajama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa rajamna walladi nafsi biyadihi lawlaa an yaquula an-naas zaada Umar ibn al-Khattaab fi kitaabillahi ta'aalaa lakatabtuhaa ash-shaykhu wash-shaykhatu farjumuuhumaa al-batta waaw fa innaa qad qara'naahaa Allahu akbar Allahu akbar waaw après mu wax hadis ba mu Seydina Sa'id ibn al-Musayyib ne faman salakha dhul hijja hatta qutila Umar radiyallahu anhu Allah Allahu akbar nee na Seydina Umar bokk na ci discours bi keroog li wax dane yéen nit ñi rëddal nañ leen yoonu yiw yi boroom bee leen ko defal jaare ko ci yonentam alayhi salaatu wa salaam waaw ak yoon wu waa borom bi tëralal nañu ko rëddal nañu ko jaaree ko ci yonente bi saa saa waaw wa furidat lakumul fara'id li waroon ci yéen li borom bi di xaar ci jàmm sopp ko tax mu farataal ko loolu def na ko te leeral lu yonente bi saa leeral na ko waaw te bàyyi nañ leen ci loolu leer nañ te lii waxu yonente bi saa saa mooy ci ñu bàyyi alal mahajjatil bayda moom yonent bi alayhi salaatu salaam waaw Allahu akbar keroog ba muy wax ca hajjatul wadaa hal ballaxtu ndax jottali naa waaw dana ko allah qad qad naam mu yëkkati na allahumma ashhad Allahu akbar salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi mu ne kon teg nañ leen te bàyyi nañ leen ci yoon wu leer nañ muy l'islam bi wa raditu lakum al-islaama diina loolu la borom bi wax li ma leen gërëmal mooy l'islam comme dundin comme sóobu waay waaw mu ne ci bàyyi dañ leen ci lu leer lu dul xanaa nit ñi sànku bàyyi ko fi jaar gauche ak bàyyi fi lu leer li daal di dóor loxoom ci beneen loxo bi mu ne fu mokk ala ginnaaw gu mu ne iyaakum maa ngi leen di moytandikuloo ngeen daal di di am ay mauvaise wax ci aayatul rajm ngeen jàpp ne loolu existeetul aaya day wax ku sangewu daal di ñaaroo mooy ku am jabar wala jabar soxna su amoon jëkkër bu am bi muy nekk ñii wala boog amoon na ko en deux mille vingt ba deux mille cinquante sëyaatul mais njaaloo kooku la ñuy wax ñun ñëpp ci lañ waaw l'adultère ne veut pas dire ki nga xam ne rek daa am soxna wala daa am boroom kër njaaloo ci diggante alors que il euh, euh, euh, am na mari mais même bu doon mas naa sëy jeex na même bu dee dafa tas quarante cinq ans après mu njaaloo kooku ci la waaw mu ne li may ragal ki ko bañ di leen ko artoo mooy nit ma taxaw naan loolu nekkul ci téere bi yàlla bi ñaari yooyu ne daan yooyee alors que yonent bi alei saatu salaam xaaj na xeer ñu mel noonu ñun itam def nañ ko waaw mu ne maa ngi wàcc ki nga xam ne sama bakkan man Omar mu ngi ci loxoom muy borom bi tabaaraka wa taala bu ma ragalul bu ma bañul woon nit ñi naan Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu moo yokk ci téere bi yàlla bi konoon te kon dama koy bind aaya boobu ci biir téere al-batta am al-shaykhu farjumuhuma al-batta waaw mooy ki nga xam ne majeur la ku góor ak ku jigéen moom naa cheikh ak cheikh ak tekkul ab màgget ak paa non ki majeur góor ak jigéen bu ñu njaaloowee na ngeen leen xaañ ay xeer waaw mu ngi noonu ne eh, la woon looloo doon laaya mu ne lool jàngoon nañ ko waaw imaam Sa'id ibn Musayyib ka fee mu ne weer woowu li weeru ak googu dul xijja jeexul lu dul ñu daal di faat Seydina Umar ibn al-Khattab léegi radiyallahu anhu léegi nañu continuer ci maadaan léegi foog naa détour yeeg yooyu doy na walillahi alhamdu wal minna mu ne kon kon lañ doon wax ne le fait que Seydina Omar ak faatoom euh, du loo xam ne lu ko bett la day lu doon ñaan la waaw xanaa ma yokk ci benn bu gàtt rek bi nga xam ne ci la doon wax ne borom bi maa ngi lay ñaan shahada ci dëkku yonent bi sallallahu alayhi boroom borom xam-xam yi euh, euh, même yenn saxaaba yi dañu jaaxle woon. waaw nan la amirul mu'minin di ñaane am darajaay martyr alors que xare yi du am ngir Medina taa jullit ñooy dem di fekki noon yi mais pas yi ñoo di songu Medina ala sakiniha afdalu salatu wassalam c'est pas comme tay nga xam ne jullit ñi dañoo toog ñu nekk ay beño yu nooy ñuy kawti kawtee ci kaw suuf comme nu gaa yi ni yi di neex déedéet waaw ndax ñoom a aada yi nit jamono joojee ak tamassaku bimaa jaa bihi rasulillah sallallahu alayhi wasallam ñoom dañoo jàppoon ci lu daal di indi ñun nag bi ñu ko fi delefee lu nekk daal ñu waaw waaw waaw <laughs> léegi ñu doon wax mais moom lan lay ñaane shahada ci jàpp dëkku yonent bi alay saa salaam te gisoon nañu yonent bi alay saa salaam bi mu ne saxaaba yi maa ta'udduna shahadatu fiikum <laughs> nan ngeen jàppee martyr ci seen biir gisoon nañ ko ci Riyad <laughs> ñu naan ko ki faatu ci toolu xare mu ne ko kese kon de martiru sama xeet man yéen saa sam néew nañ <laughs> commencé al mabtunu shahid waaw al qatilu shahid al al al al al ki nga xamante ni daa am li nga xamante ne halmu euh, waaw yooyu yëpp ki nga xam ne daa am ak ak ak ak tremblement de terre wala ab lu dël jóge ci kaw dal ci kawam ak yaam dañ koo faat ci ci kii waaw man qatala duna malihi wa nafsihi fa huwa shahid ak yu mel noonu ak ki nga dañ koo faat ci tooñ kooku yëpp martyr la ak ñu bari lu mu limoon gisoon nañ ko dellu ci xadis boobee waaw Seydina Umar radiyallahu anhu kon loolu lu mu pressentir loolu la te da ko doon ñaan boroomam mu ne man nii nag inni ra'aytu kon ñu ngi ci Ma'dan bi mu tuddee yonent bay saasaam julli ci moom yàlla yónni bi ko yónni te loolu mooy Ibn Abbas doon wax que ne borom bi moo yónni yonent bi alayhi salaatu salaam wàcc ci moom laaya yëg yooyu voilà après mu tudd Seydina Bakar ak nan lañ jaayanteeg moom ah léegi nag mu ne fa inni ra'aytu man nag gis naa ci gént ka anna diika naqarani thalatha naqarat mel ni daa am benn siq ak siq la ko mooy kopp boo xam ne daf maa cof ñetti cof waaw mooy ñetti jam yi nga xam ne moom la ko almal'un abu lu'lu almajusi di jam loolu lay wax nii wa inni te loolu sama géntu woog la uraahu man jàpp ko illaa hudura ajali kene samak àpp dellu ci boroom bi daa jege dafa teew mu ne wa inna aqwaman am na ay nit yoo xam ne ya'murunani ñu ngi may digal man Umar an astaxlif waaw am na ñoo xamante ni ñu ngi may digle ñu ngi may digal waaw naan ma astaxlif waaye Omar yaa amiral mu'minin waaw utal koo xam ne moom nga naan boo fi jógee mooy nekk sax mooy nekk xalifaay jullit waaw alhamdulillah mu ne wa inna allaha yëg leen ne borom bi tabaaraka wa taala lam yakun newul mukk li yudayyi'a diina wala xilaafata wala alladhi ba'atha bihi nabiyyahu sallallahu alayhi wa sallam waaw parce que moom dafa tàndal yonent bi sallallahu alayhi wasallam def moo tax benn bi daa ne ah man de ñu ngi ma naan utal xalifa mooy biñ surtout biñ ko jamee utal koo xam ne moom nga naan moo waxalal nit ñi diw mooy xalifa bu ko defee problème ba am mu ne man de bu ma utee bu ma désigner kenn ne mooy nekk xalifa am na ko de waaye Abubakar loolu def waaye bu ma bàyyee it moo gën moo tax saxaaba yi xam ne du ko def du du du ut xalifa comme naan kii mooy xalifa parce que li yonent bi alayhi salaam defoon ci loolu lay tànn mu ne kon nit ñi ñu am nañu naan ma utal koo xam dañ naan comme li buur yi def <laughs> mais foofu laysa kaana laysa fil amru mulka mbir ma newul woon affaire buur de moo tax xaaral ba ci kanam ñi muy tudd doomam du ci bokk waaw mukk mu ne waaye man wa inna allaha xam naa ne te gëm naa ne borom bi tabaaraka wa taala nekkul di sànq diineem ji waaye di sànq xilaafa gi nga xam ne mooy wutu gi ñuy wutu yonent bay saa saam loolu du bi du ko sànq wala alladhi ba'atha bihi nabiyya waaye du sànq li nga xamante ne moom la yónni yonentam bi ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam bi amrun fal xilaafatu shura bayna ha'ula'i sitt mu ne bu dee daa am loo xam ne dafa gaaw ci sama mbir mooy bu ma gaañoo précipitamment lu gaaw yëg leen ne nu man di dem maa ngi nii di ko wax ci minbar bi fal xilaafatu xilaafa gi mooy ki may wutu man Umar toogal fi yonent ba ne saa saam suura consultation lay doon diisoo lay doon bayna haula i sitt di diggante juróom benn nit ñi alladina ñi nga xam ne tuuf ya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa raad juróom benn yi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam li muy génn àddina dul fi leen a gërëm waaw alaysa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kaana raadiyan an jamii sahaaba naam waaye ñii mooy ñi ci gën a màgg la bëgg a wax nga xam ne amul loo mën ci gën a màgg ñii ñooy waxtaan seen biir six personnes juróom benn nit ñoo xam ne xilaafa gi mënula génn seen biir kenn ci ñoom moo ko mën a doon waaw lan mooy curseur bi lan la ñuy xame ñooñu mooy ñi nga xam ne yonent bi alayhi salaam bi muy génn àddina daf leen gërëm waaw mu ne wa inni taman qad alimtu xam naa ne am na aqwaman am na ay gaay yoo xam ne léegi attends ñooñu ñooy ñooñu ñooy ñan loolu mooy ñi nga xam ne moom lañ naan al euh, umara asit moo tax yeneen riwaaye yi dafa tudd Seydina Ali radiyallahu anhu Seydina Usmaan Seydina Abdurrahmaan ibn Awf Talha ibn Ubaydillah Seydina Zubayr ibn al-Awwam Seyna Saad ibn Malik dina siiwee Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhum mu ne mënu la génn ci juróom-benn yi ñii ñooy ñi nga xam ne Yonent bi saa saam dafa génn àddina fekk mu ngi am ngërëm ngërëm na leen tuuf nañu ngërëmam salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi